xam nga saa walaal doomi Haashim yëpp sëtum yi limal la fi doomi Abu Lahab yéeg sëtum Abu Lahab yéeg ak ñi nga xam ne ñoom alxaaris mi nga xam ne doomi Abdul Muttalib la Abdul Muttalib magu Abdillah bi jëloon nañ ci ma lay saa alxaaris ibnul Muttalib ak ñooñu seen doom yeeg yooyu te gëmoon yàlla te génn àddina ci ñoom ñëpp ci lañu léegi ana dalil yi ci laa nekk nii <laughs> mooy Seyna Ali ak ñoom bi dinañ ci ñëw ci aay bi muy njëkk indi loolu leer na insha allah te ñoom ñoo ci gën a feeñ voilà mais du ñoom kese te waa xam nga fii fii Seyna Zayd ibn Arqam tudd ne euh, waa euh, mooy ñetti doomi Abu Taalib yi la tudd Ali Aqil Jaafar ak Al-Abbas ñoom ak seen njaboot sauf que est ñoom kese la déedéet yore tubaab yi saa saa parce que Imam Ahmad ak Seydina ki nga xam ne mooy ahmam taalibin bi muslim rahmatullah alayna dañoo solo xadiis boo xamante ne nii euh, euh, euh, kii Rabi'a Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib mooy al-Harith mi la doon sànqaan doomu Abd al-Muttalib dafa am doom ju dul Rabi'a mais doomam jooju moo mag sax Seydina Abbas mi nga xam ne frère al-Harith la ndax alxaaris ibn al-Muttalib ah, ibn Abd al-Muttalib al ibn Abd al-Muttalib waaye alxaaris dafa leen a magoon moo magoon comme ni ngay gis rek paa boo xam ne daanaka yenn doomam yi moom dina am doomam yoo xam ne dina ñëw ba am doom mu am doom yoo xam ne doomu doomam a ko mag voilà alxaaris moom dafa woon doom duñ naan Rabia ah Rabia boobu moom moo magoon sax al-Abbaas mi nga xam ne bàyyi te xam la rakku papaam la. léegi nag alxaaris boobu ki Rabi'a dafa toogoon ak al-Abbaas ñu ne ah ñun de suñu ñaari doom yi ndax Rabi'a dafa amoon doom bi tudd Abdul Muttalib muy Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Haaris ibn Abdul Muttalib mu mag mi Sayyid al-Abbaas doomam ju mag ji al-Fadl tudd nañ leen ñoom fukk yëpp al-Fadl ki ci mag te moom lañ ko doon dàqante naan ko Abul Fadl yi waaw yow bàyyi al-Fadl al-Fadl boobule moom Abdul Muttalib di doomi Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib seen bàyyi di al-Abbas ak Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib ñu toogoon ñuy waxtaan ne ah ñun de Yonent bi alayhi salaatu salaam de ak zakat yi ni muy kii di ci salaire yi ne nii di leen liggéeyloo ñu am lu luñ ciy jël waaye mais see ñu woon yónni suñu ñaaru doom yi nga xam ne toog tollu nañ ci jël soxna am soxna. bu ko defee bu ñu demee yeneen yonent lay saasaam salarié leen boole leen ci ñuy dem di collecter zakat yi nga xam ne dañ ciy am lu ñuy jël ndax wal amilina alayha li alquran wax ñooñ dañ ciy amuk cër mu am lu mu leen jox bu ko defee ñu soqale ko man a man a man a mën a am départ li gaa yi wax bu doon ci réew wolof man a denc soxna léegi bi ñu waxee loolu fekk Seydina Ali ibn Abi Talib mu nga fa Seydina Ali ne leen <laughs> laay leen biir ne leen lii de ah sama bàyyi tex yi kii bàyyi texam la al Abbas ibn Abdul Muttalib al kii Rabi'a moom Euh, cousin wam la quoi mais moo ko mag voilà Rabi'a ibn al te al boobu frère euh, Abu Talib bi jur Seydina Ali la comme ni mu newee al al-Harith de frère al-Abbas mii toog waaw léegi Seydina Ali ne leen bu ngeen yónnee radiyallahu anhu ci yonent bi alayhi salaam ngir mu defal leen lii ngeen wax defal ko seen doom yi du ko def parce que xamoon na ne zakat yi <laughs> loolu daganul yonent bi alayhi salaam daganul waa këram te xam na ne ñii ci waa léegi bon gars yi dégg dégguñ li ñu wax quoi Seydina Abbas ak Rabi'a bon ñoom daal gisuñ ne Seydina Ali li mu wax euh, bon jar na bàyyi xel ñu ne ko non non non yow daal waaw am lu ñu wax seen diggante Seydina Ali radiyallahu anhu tëdd leen baax na léegi man maa ngi nii tëdd leen xar yónnee leen yónni leen seen doom yi ñu dem gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëw <laughs> bañ dem ñëw léegi al fadlu ibnu abbas wal hadith wax naa la ñu ko solo imam ahmad ak taalibin bi al imam euh, euh, muslim waaye al imam abu dawud as-sijistani beneen taalibin bi rahmatullah ala al jami' léegi ñu dem biñ demee nee nañ ñu ngi ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak seekul kër gi mu waroon a dal muy kër néeg sayyidatu zaynab bint jahsh nga xam ne moom it sayyidatu zaynab sœuru abdu abdallah bi jur yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo doon yaayam voilà mooy moom doomu bàjjanu yonent bi alayhi salaam léegi ñu ñëw <laughs> jiitu yonent bi alayhi salaam ci néeg bi quoi yonent bi dugg si neew dugg si rek gis ñu ci biir mu jàpp ci si nopp yi eh, eh, lu ngeen di jiitoon yi lu ngeen di def fii mel ni ñuy déeyante ab secret ak eh, ci génn leen génn leen <laughs> di faw ñoom noonu ñu génn nee na bi ñu génnee après ñu door a mën a dugg waaw ba mu dugg ndax boroom kër kenn du ko jiitu këram <laughs> waaw loolu la jegee jegee jege bu ko jiitu këram quand même <laughs> loolu léegi bi ñëwee yonent bi alayhi salaatu salaam bi duggee nee na ñu ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam anta abarun naas <laughs> waaw yow yaa gën a baax ci nit ñi ah, te yaa gën a mën a wa ah, te yaa gën a jokk yaa gën a mën a jokk nit ci nit ñi ah ñun nii nag tollu nañ fu ñuy takke soxna mooy al mooy wax ak ki nga xamante ni mooy al euh, Rabi'a euh, euh, ibn Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al Harith ibn Abdul Muttalib ak al Fadl ibn Abbas ibn Abdul Muttalib léegi nee na moo taxoon nag comme que toll nañ fu ñu ude soxna ñu bëggoon nag comme que zakat yi nit ñi ngay salarié ñuy dem di leen jël ñuy liggéey ci zakat yi dem di ko dajale ñun nga jëlaale ñu bu ko defee ñu am luñ ci man a am ba mën a denc soxna nee na li ñu waxee yeneen tamit saa saa ne tekk kër gi néeg bi na waaye affaire bi yàgg na xaw a présent silence bi yeneen saa saa noppi rek nee ñu dem bay wax Sayyidatu Zaynab mu nga ca gannaaw ci ginnaaw yeneen tubaab yi saa saa nekk ci ginnaaw di ñu def signe di ñu def signe ne bu bu leen wax waaw di leen def waxu ko mais di leen def signe bu leen wax de bu kenn wax yéen wax ñenn par noppi leen bàyyi leen ko ba mu wax. nee na ba yóbbu toog toog toog noonu yeneen saa saa daal di kàddu gi. ne leen inna inna sadaqata la tahillu non innaha min dane inna inna hadhihi min awsakh an-nas dane gis nga zakat yi may salarié nit ñi ci saltay saltay nit ñi la wa innaha la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad te daganul sayyidina muhammad waaye daganul waa kër sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah nga ne ma waaw léegi du moo fi dugal ñii ku leen ci dugal yeneen ma lay sasam xamale na non seulement waa kër Seydina al Abbas ba al Fadl doomu Abbas la mais xamal nañ al Harith yow Abdul Muttalib di doomi Rabi'a di doomi al Harith mi nga xam ne sama baay tëx la man yonent bi sasam Abdul Muttalib jur ko yéen tamit ci ngeen sama waa kër nga après mu jox leen beneen solution looloo ñu ci soxla woon ah looloo ñu ci soxla woon kon ñu xam ne kon ñooñu kon ci lañu kon bu Seydina Zayd ibn al tuddee ñee te boolewu ci ki nga xamante ne mooy waa kër al-Haaris Abdul Muttalib mooy ne loolu tekkiwul ne ñi mu lim ñooñu kesel ndax yonent ma rek saa saa moo ci dugal ñi léegi nga ne ma beneen ma ne la nit ñëw ci Seydina Ali ne nga ma yow moo ci gën a dugg mais foo nga di dalil <laughs> ah foog na taxaw rek di wax nii ma la way garaawul est-ce que miine naa la est-ce que miinal naa la di wax ay waxi asaalu <laughs> ah may qu'on se li may ñàkk kii yëpp loolu moom maa koy jéem a ba léegi yàlla nañu ci borom bi saxal comme li Seydina Sufyaan waxoon nañ la ko fan yi waxoon ila istata'ta an la tuharrika ra'saka illa bi dalil fasna boo manee yow sa bopp doo ko yëngal lu dul ci dalil ku la fekk nga yëngal sa bopp sax ñu ne la foo ko teg dëdd aaya bi tax wala hadis bii naa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono ju mel nii daa yëngaloon boppam waaw moo tax it ñuy efforcé wu <laughs> walilah alhamdu wal minna même bu dee matut <laughs> ndax borom bee am kamaal <laughs> di jéem li ñuy wax mu am sukkandiku waay ndax nit lu dul sax affaire diine nit ku respectueux nekk ko respectable war na ay waxam mu bañ a nekk waxi asaalu lépp lu mu wax war naa am preuve buy atte buy étayer ay waxam yuy dëgëral ay waxam sinon mu noppi waaw ci kaw noonu la noppi di gën li nga xam ne mooy wax sinon wax juy defar moo gën noppi Nimrod Nimrod man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyaskut aw liyasmut kon mu ngi noonu léegi ma ne la kaay Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu tawal xadiis bu mu ci saxiixayni dafa soloo ne yonent bi alayhi salaatu salaam bon ci zakat yi la woon tàndarmay zakat yi Seydina Al-Hasan benn bi daal Seydina Al-Hasan Seydina Al-Husayn benn mu ne Seydina Al-Hasan jël benn tàndarma daal di koy seex yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko kix kix te gisoon nañu xadiis boobu. ma ne ma ah oui ma ne non saa yow xaalis boobu ñu ko fii ci Riyâdou Sâlihîne bi <laughs> non barki yàlla bay bay yow woo ma nu may def ak yow rek. milaayi <laughs> yow loolu <laughs> bay bay day absenté mel ni baray koo xamante ne mu nga da nam mu fati nam ñoo te ngaa jël po kii ay waxaan nga dem ñoo joor ressource ji war nga di kat raw la. mu ngi ci internet bi bu ko defee nga def sa liggéey bi fii it man ngaa pause bu ne am am am am na dimanche ah nga jël sa cause nga dem ngi si sa mbokk yi wala ca ca ñoo jox voilà <laughs> voilà mooy mu ne bàyyil bàyyil ama alimta anna sadaqata la tahillu li ali muhammad ne ko bàyyil bàyyil bàyyil sànni irmi biha mu dugal loxo dugal ko ci biir xëcc tàndarma ji benn Seydina Abu Hurayra nee da koo teg ci mbag yi di gis jekki buy gis euh, kii bi di siit mooy gone bu saxee dara tiflit yi di siit muy siit yonent bari saa saam xool ci kaw gis ndeke tàndal ma la sax mun a ko keex keex irmi bi haa dindi ko waaw comme quoi gone yuut la waroo tax nga mer si way kii dafa sol dafay ñëw na xoolal yi yàq bi suma yére yi quoi déedéet yonent bari saa saam wa hadiis Abu Samh bi nga xam ne yonent bi saa saam dañoo dañ koo jox benn xale uti yan nabi sallallahu alayhi wasallam bi sabiyin fa baala mu mu mu mu xale mbiiwal tuur ndox ci kii yom mu mu laaj ndox daal di fa atbaahu bawla jaar ko saa mu nekk fa non mais téy leen téy leen ana ndayam ana ndayam non non non xoolal léegi yàq na suma yére yi quoi déedéet yooyu yëpp mooy ñàkk xam sunna voilà <laughs> voilà <laughs> mu ngi noonu sanguwul xale bi jooy ba ba ba ba ba faaram yi yàqu parce que tuur na ndox ci kawam déedéet walla iyaazu billaah kon mu dindi ko ndànk ne ko xix xix irmi bi sànni ko bay bay bay sànni ko xanaa xamoo ne gone la waaye mu koy xamal senoo fam toll xanaa xamoo ne waa kër Muhammad sallallahu alayhi wasallam di man benn bi ana alimta anna sadaqata la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad xanaa xamoo ne ah al-Hasan xanaa yëgoo ne xamoo ne sarax dagarul Muhammad sallallahu alayhi wasallam di man ak waa kër Seydina Muhammad ah loolu dagaroon <laughs> léegi kon loolu ñu xamante ne loolu dafa kon ñoom du ñu lekk sarax mooy ñooñu ci lañu waa kër Seydina Ali Sayyidat Hasan ibn Ali bin ibn Fatima eh, al-Hasan ibn Fatima waaye ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu loolu benn la waaye aaya bi muy indi fii innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera yaay ummu salama ah dafa soloo war riwaayatu qad wa hadithu qad rawahu tirmidhi rahimahullahu taala nee na aaya bi bi muy wàcc yonent bi alayhi salaam sama néeg la ne yonent bi alayhi salaam daal di woolu Seydina Ali ak Seydina Fa Sayyidatuna Fatima ak ki nga xam ne mooy Seydina ki nga xamante ne mooy Seydina euh, al-Hasan ak al-Husayn ñu ñëw mu dugal leen ci benn mbàjj ne allahumma haa'ulaa'i ahlu bayti ne allahumma eesa eh, borom haa'ulaa'i ñii de ahlu bayti ñooy sama waa kër ñu ngi nii ñaan li borom bi wax ne ngir mu dàqal leen idhab anhum ar-rijsa ahlal bayt wa tahhirhum tathiira ah na nga kon la nga wax ca aaya ba nga dàqal leen sori leen ah taq biir ak bite da nga setal leen ak setal goo xam ne bu jéggi dayo lay doon kon le te loolu hadis boobu lu mel noonu sayyidatu Aïsha radiyallahu anha soloo na ko mu ngi ci riwaa mu ngi sax imam Muslim moom sayyidatu Aïsha mu ne yeneen tubaab saa saam dafa yor benn myrte benn mbàjj bu diis mu woolu euh, Seydina Al Hasan non nee na Al Hasan ñëw mu dugal ko ci biir Seydina Ali. ak ki nga xam ne mooy Seydina Sayyidatu Fatima ak Seydina Ali ñu ñëw mu dugal leen ñépp ci biir ba pare mu ne allahumma haula'i ahli bayti mu ne sama borom yii la ñooy sama borom sama waa kër waaw léegi nag mu ñaan ñaan bi wax aaya bi innama yuridu allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera dëgg dëgg li borom bi namm ci yéen te bëgg ko ci yéen mooy mu wëyal leen yóbbu mu mu wëllif leen sori leen li nga xamante ne mooy taq-taq biir ak biti ahlal bayti mooy yéen waa kër yonent bi sama waa kër alayhi salaatu wassalaam wa yutahhirakum mu daal leen laabal daal di leen setal tathiira ak setal bu jégg dayo kon mu jël ñooñu nga xam ne kon ñooñu leer nañu <laughs> voilà <laughs> léegi gis nañ waa kër Seydina al Abbaas ci al-Fadl ibn Abbas gis nañu waa kër al ñooñu le te ñooñu ñëpp li leen boole mooy surtout Seydina kii la Hashim ñooñu ñëpp wa ah, mooy ci gàttal kon loolu ahlul bayti ñooñu la voilà soxnaam yi nag nan lañ ci bokke eh, loolu mooy dañ tee bokke ci wàllu teraanga comme li suñu boroom ne an-nabiyyu bi bil mu'minina min anfusihim wa azwaajuhu ummahatuhum annabiyu yonent bi alayhi salaatu wa salaam awlaa moo gën a ci suuratul ahzaab ay six moo gën a yey bil na ci way ngëm yàlla yi min anfusihim ci seen bopp wa azwaajuhu te soxnaam yi ummahaatuhum mooy ñooy seeni ndey wa ulul arxaami ñi nga xam ne nag ñoo loolu taxu ñoo jóg waaw wa azwaajuhu ummahaatuhum te laay biñ jóge sànq muy aayatu ba léegi ahzaab bi aaya 32 boobu ñoom la doon wax ndax aay bi dafa commencé ci jigéen ñi la doon wax yonent bi alayhi salaatu salaam nag hadith sayyidatu ummu salama bi ak bu sayyidatu aisha bi bi mu indi ñoom sayyidina ali sayyidatu fatima sayyidina al ak al dugal leen ci mbàjj mi ñoom la ñaan ah euh, borom mbàjj mi waa mbàjj mi ah ngir wan nii ci lañ ndax ku dégg te nga foog ne aaya bi soxna yi kese lay wax ndax dane ci aaya 32 bi suñu borom dane naan a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim yaa ni yaa nisaa annabi lastunna ka ahadin mina nisaa in ittaqaytunna falaa taxda'na bil qawli fayatma'a allazii fii qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'ruufan waqarna fii buyuutikunna wa laa tabarrajna tabarruja al-jaahiliyati al-uulaa تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tatheera wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikmati inna allaha kaana latiifan khabiira waaw ta loolu nag moo ñu defal transition ak li imaamu Nawawi ne woon damay ubbee bunt yi ak lenn ci alquran bi ayatin karimaat mooy jàng nañ ko nii léegi nañ jël imaamu Nawawi bu ko defee ñu ngi nga xam ne fii lañuy ñuy waxaale ci mbëmbëstal mi ci wàllu ahlul bayt ñooy ñan leeral nañ ko ba pare walilah alhamdu wal waaye ñëw ngir li li ñu defee mooy soxnaam yi nan lañ ci bokke waaw ak wax bi nga xam ne moom la riwaaya beneen riwaaya bu imaam euh, Zayd ibn Arqam bi nga xam ne dañ ko xoolaaj mu ne non ñoom ci ak bii nga xam ne moom lay indi xadiis bi euh, jaar ci imaam euh, muslim foofu mu ne sii ci lañ nan la ñuy boolee ñaar yooyu fii aywa kon nag buñ dikkaatee bi ñu jàng dinañ ci ñëw léegi ndax moom la imaamu yi lenn la ci ay yenn partie la ci dagg euh, ubbee ko mbëmbëstale ko bunt bi mu ne woon dinaa ubbee bunt yi ci lenn ci alquran gis nañ ne bunt bii ñu weesu indiwu ci dara mais loolu c'est la l'exception qui confirme la règle voilà toute règle a des exceptions léegi te tamit mooy aay yim fa doon indi jàlloon nañ ci ñaari buntu yi ko jiitoon mu ne qaala allahu taala kon ñu ngi ci imaamu Nawawi loom wax ginnaaw bi mu ne baabu ikraam ahli bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bayaani fadlihim di leeral seenu ngëna mu ne qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawite yéegu de nee na innama yuridu allahu innama dëgg dëgg yuridu allahu li borom bi namm moom moom mooy li yuzhiba mooy mooy mu wëllif dàq mu sori leen ankum wëllif leen arrij sa taq-taq l'impureté ci wàllu biir ak wàllu bité ak lépp loo xam ne saratala ahlal bayti yéen waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu de mooy namm namm seen borom wa yutahhirakum mu daal di leen laabal tathiira ak laabal bu jéggi dayo muy aaya 33 ci suuratul ahzaab kon aaya bi moom la imaam njëkk dina indi beneen aay ci suuratul xaj léegi aay bi nañ ci ñëw kon dane yaa nisaa li ñuy wax ne jigéen ñi soxnaa yonent bi saa saa ci aay bi ci ñoom la doon wax. dane yaa nisaa annabi nii la commencé ci aay 32 bi yéen soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam lastunna nekku ngeen ka ahadin minan nisaa bokk ngeen ak kenn ci jigéen ñi borom bi moo leen teg foo xam ne tegu fa keneen beneen jigéen loolu mooy mooy tekki bi dina jege. waaye yaa nisaa annabi mooy yéen jigéenu jullit ñi voilà na bokk ngeen ka ahadin ka kenn mi nan nisaa ci yeneen jigéen yi nga xam ne duñu jigéenu jullit kon nag ñoom duñ seeni modèle waaw yow aftu yow nogoy yow joor yow nàngama ci nàngam sa modèle nekkul ay actrice déedéet joué katu film ci indo yeeg euh, euh, euh, brésilienne yeeg européenne yeeg américaine yeeg sud-africains yi du ñooñu ñooy say modèle déedéet wala waa oli waa waa waa waa Nigéria ca ñi nga xam ne nee nañ ñoom bàyyeeku nañ léegi sàggan nañ bay bay jàll euh, ñoom it seen Hollywood xaw ma ca waa Inde oli Hollywood wala yu mel noonu voilà ñooñu duñ say modèle waaw lastunna ka ahadin min an-nisa melu ngeen beneen jigéen bu bokkul ak yéen dund nag waroon fu leen fekk yéen a ngi niru niru loom ñoom. du ay karaw yoo xam ne nee nañ ay karaw yu ñu pooseeg cheveux naturel kaza comment naturel cheveux bi naturel mooy bi nga xam ne moo sax ci sa bopp bi looloo naturel waaye karaw goo xam ne xamoo fu ñu ko jëlee lu nekk ñu def ko ci te nga xam li yonent ma saa saa wax ci yokku karaw ak ka koy def ak ka koy def loog yooyu yëpp ak yooyu yëpp rëbb gi nga xam ne borom bi rëbb na kuy def lool nga xam ko nekk jigéenu jullit waaye mooy tendance nga topp sa bakkan ak li nga xam ne mooy à la moom mooy mode bi moom la ñépp yi def nga jël def poose ay ay xef waaw jël sa xef yu tuuj ko ba boo dajeeg ñenn ñi boo moywul boo nee tënn ñu dajeeg yow boo moy waa ji day crise ndax ñàng gu mu ñàng waaw tellement tim nga tiit foog ne yow fii mën a am njuuma nga dajeel te du dara xawaala xawaala Aïshatu la tudd Xadiijatu la tudd Sukayna la tudd Sakina la tudd wal iyaadu billah dëgg ba feeñ dara daw ci mën a day décolleté kooku xam nga ne sori nga lii suñu borom du wax yaa nisaa an-nabi ey yéen ndaw ndaw teraanga ndaw sharaf yéen jigéen yonent bi alayhi salaatu wassalaam amu yonent bi alayhi salaatu gis leen ngeen mer noonu bu leen xool à jamais jamais jamais jamais jamais jamais waaw waaw gis nga xadiis sayyidatu Asma boobu même bu dee dëgëru nekk ci imaam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala bam soleelu yaraax yi mu ñëw yonent way sasab xoolu ko ne ko yow Asma gis nga jigéen bi waaw bu dee dafa nekk ku majeur waratul muy feeñ ci moom lu dut lii wëkk lii mooy bépp sol bu yaraax ak bu dangak yooyu yow na la leer na yonent way sasab bu nekkoon du la xool léegi yow lan ngay jënd dum yëfi àddina yi ak poñeetu àddina bii nga xam ne léegi nga diyee waaw te gars yi dañ lay dañ lay nab bi nabbee benn jamono naan yaay star bi yaay miis waaw miis bu nekkoon miis du ko doonaan deux mille vingt trois teggi nañu la keneen a koy doon waaw nga rafle ci taxawaalu ci mbedd yi bis boo feebaree ba jiyee wala nga accidenté dee wala yu mel noonu wala sax sa carrière jeex nga am accident boo xam ne daa défiguré gaa yi fàtte la waaw ñu keppi sa nopp bi topp sa lex yi ndax lan accident ba nga niroo keneen koo xam ne ku la gis sax wala iyaazu billaah te mu daw bu la fekkuloon nga jàpp ci sa diine wallahi laqad xibti wa xasirti yaa uxtaay xam nga ne ku tus na ñàkk nga yow sama sama sœur waaye nag buntu yàlla yi. gënuwul qul li'ibadiya alladhina qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a waaye fekk yaa ngi def ak nokki looloon dékono dékoné bul désespéré wu ndax borom bi nee na yonent ma lay saa saa waxal sama jaam yi nga xamante ni asrafu dañoo ëppal ci seen bopp nee leen bu leen désespéré wu bu leen ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla ndax boroom bi mooy jéggal boo bakkaar yi mboolem seen sans exception defoo fi lu gën garaaw li nga xam ne moom la ñenn ñi doon jaamuy xërët def tam ñëw tuub borom bi jéggal leen kon delluwaatal ci seen buntu ba muy buntu seen borom ba muy temps nañ dellu ci buntu waaw lu la fi gaa yi jay parce que tukki nga bëgg nga nekk fi di di rafle raflelu waaw tubaab yi ne dañ koy discriminer nañ ko jox droit d'asile nga ñëw <laughs> li nga jënd sa diine néew wallahi qad bi'ti diinaka bi'aradin min ad-dunya qalil ya ukhtay waaw woo ko defee wallahi jaay nga sa diine ci loo xam ne poñetum àddina mu tuuti la moo xam ne gis nga la nga dund yooyu yëpp jàpp ne lu neex la bés ba ngay waaja dee day défiler sa bët yi sa kanam mel ni benn seconde waaw kàllam yakun bil ams mel ni affaire bi masula xew mel ni ngelaw lu romb seconde bu romb la loolu lépp nga dundoon ndege nag nga war a dem ci dund ga nga xam ne mooy sax waaw nga war a dem ca ka nga xam ne mooy terminus bi wa anna eh soxnaa yonent bi alayhi waaye bu ñëwaatee ci li gën a jege mooy yéen soxnaam yi nga xam ne moo leen denc melu ngeen ka ahadin minan nisa yéen lañ gën a seen exemplarité dafa war a gën a kawe parce que ki leen borom bi booleel waaw gis nga bu ngeen ko toppee dégg ay digalam am ngërëmam na ngeen di rawe ku dut yéen bés bu ngeen ko trahiré ci ngeen di gën a suufee ku dut yéen waaw loolu moo tax képp koo xam ne jabaru sëriñ nga doomu sëriñ nga yu mel noonu loolu yow yemook ki nga xamante ne doomu lan daal waaw parce que ñu nekk modèle ak postal cheikh bi yooyu ay doomam ay soxnaam di def ak cay cay yàq ñuy yàq ah, yàq ko ci pulaay waaw ndax lépp lu wax ñu ne ko way saa yi ñii na dem toog waa bu ñëwee di ñu rey te soxnaam see fi dàqam mees dàq fee xeesal bu ngi nii nàngama ci nàngam waaw te fekk ne wax na li mu war a wax waaye xoolal loolu rek ñuy jafe boroom këram njàngale manu la dugg ci ñenn ñi ndax loolu kon moo ko waral ku dul yow soxna si yow doomam ju góor ji nga xamante ne yaa ngi ci caay caay wal iyaadu billah kon nag lastunna ka ahadin min an-nisaa melu ngeen ne kenn ci jigéen ñi in na gis nga caay bu ngeen ragalee yàlla topp ay digalam sori ay tereen yi nga xam ne moom la leen seen boroom kër bii leen boroom bi booleel <laughs> ngeen koy topp day sori digalam loolu nag bu dee ndeem ragal ngeen yàlla falaa tax daana bil qawl looloo war a ngeen di permettre seen bopp yenn yi ak yenn yi nga xamante ni nii di permettre seen bopp yenn yi falaa tax daana bil qawl bu ngeen ñëwee bay wax bu leen di nooyal seen wax yi waaw di ko defaraat waaw ngir mu mielleuse une voix mielleuse dina neex ngir fëkk cuukelu yambar yeeg ñi nga xam ne sax yambaruñu waaye mën nañu cee tàbbi ndax bu ngeen ko defee au lieu ngeen wax voix bi leen yàlla may ngeen wax correct te bari na ay jigéen yoo xam ne caay caay yi ca daraja yu kawee lañ wala ca darakaat yi suufee lañ ci am nga buñ nee ci biir kër gi di wax normal la ñuy wax mais bu bu téléphone bi sonné. wala étranger dugg si waaw mu mu dañ naan ni kii kii moo mën a cinéma <laughs> ba ki yàlla laa wax ak too mën a cinéma ngay wax <laughs> waxoo la gëstu ak su ma doon wax sànq mel ni mu déggee bànn fu mu déggoo muy wax la léegi ne bànn ne soppi na ko. ah waaw waaw da ngeen di da ngeen di jàpp ok ñëpp ñu ngi ah naka waa kër gi waa kër ah non kontaan nañu nag wala wala day kontaan nañu nag ci sa ñëw yu mel te sànq waxuñu woon lool. keneen lu mu yëg lu dul caay caay c'est ça.